xaasatan sayidi wa qurrata ayni salahuddin wa jamii ahbaabihi wal muntasibin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam fi nga xamante ne moom lañu tolloon ci mbëmbëstal téere bu màgg boobu nga xamante ne moom mooy arraxiqul maxtuum fi tariqati al qutb abil abbaasi ahmed tijaani radiallahu taala anhu bi nga xamante ne suñu sang bu baax bi di suñu sëriñ bu màgg bi di nitu yàlla bu sell bi al cheikh al sharif salahuddin al tijaani radiallahu anhu ardahu an abihi moo ko bind gis nañu ci ñaari introduction maanaam ñaari maanaam wàllu yu njëkk yi ci mbëmbëstal gi li ñu waxoon ne moom la ñuy introduire <coughs> te moom mooy li nga xamante ne moom mooy li aju ci wax lan mooy tasawuf ak li ci aju de manière générale expliquer ko wax nañu tamit li nga xamante ne maanaam moom mooy euh, notion wu bay'a ak jaayante li tax nit ñi di dem di aju ji ci nitu yàlla yi walillahi alhamdu wal minna loolu yaakaar naa liñ ci jot indi leer na léegi nag mu des beneen bunt boo xamante ne beneen wàll gi nga xam ne foofu la ñuy tëjee incha allah introduction bu ko defee ñu dugg ci téere bi te moom mooy di leeral ne la ko dalee ci jamonoy saxaabay yi radiyallahu taala anhu maanaam dès les premières heures de l'islam da ci yent bi alayhi salaatu wasalaam saxaaba yi radiyallahu taala anhum ajmain ba bis nii ki tey bis ni ki tey jii nii ñu toll mboolem boroom xam-xam yu mag yi di nitu yàlla yu sell yi nga xamante ne sa borom subhaanahu wa taala xam-xamu lislaam bi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam doon jàngale ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko donn di ko toxalante de génération en génération ba tey jii ñu toll ñoom ñëpp dañoo sóobu yoonu ahlu tasawuf loolu nag suñ ko defee day waral lënt-lënt gi nga xamante ne moom mooy nekk ci xeluk ñenn ñi nga xamante ne xamuñu maanaam lënt-lënt googu daal di mën a deñ li nga xamante ne moom la war a euh, li nga xamante ne moom mooy lënt-lënt boobu nag li ko indi mooy dañuy gis souvent boroom xam-xam yu mag yi di nitu yàlla yu sell yi radiyallahu taala anhum ci mboolem mazhab fiqh buñ mën a bokk wala ñu nekk ay imaam ci xam-xamu xadis wala ci xam-xamu usulul fiqh wala ñu nekk ay imaam ci e, wàllu tawxid ak li nga xamante ne moom moo ciy wër-wërloo du ñuy faral di wone maanaam ci tariqa yi nga xamante ne moom la ñu bokk bu fekkente ne dañuy wax rek ci diine ji de manière générale ak ci wàllu xam-xam yooyu ba ci ñi nga xamante ne ay imam lañ ci xam-xamu tafsir ak ay imam lañ ci maanaam xam-xamu naxwu ak yeneen mboolem domaine yi daal loolu nag moom moo indi ñu baree baree bari di gis imam yi di romb ci génération yi ñu leen di tudd ñu yaakaar ne xëy na mm, ñooñu bokkuñu ci maanaam euh, tariqa yi suñu jotaay bii nag maanaam euh, bunt bi nga xam ne maanaam moom mooy parti bi nga xam ne moom lañ toll nii dañ ci leeral ne maanaam ñoom ñëpp ci waa tasawuf lañ bokk ñi nga xamante ne maanaam mooy masalan saxaaba yi radiyallahu anhum ak taabiina yi ñoom ñëpp ci wàllu tasawuf lañ romb al imam ibn xaldun rahimahullah mi ngi wax ci muqaddam muqaddimaam bi nga xamante ne muqaddimat ibn xaldun la maanaam moom mu historien bu màgg boobu mu ne inna tariqata haula il qawm assuufiya lam tazal inda salafi l ummati wa kibaariha min alsaxaabati wattaabiciina wa man bacdahum tariqata alxaqi walhidaayati wa asluha alcukuufu ala alcibaadati walinqitaacu ila allahi tacaala walicraadu an zuxrufi dunya wa zinatuha wa zuhdu fima yuqbilu alayhi aljumhuru min laddati wa maalin wa jaahin wal infiraadu an alxalqi fi lxalwati lil ibaadati wa kaana dalika caamman fi saxaabati wasalafi fa lamma fasha al iqbaal ala dunya fi lqarni thaani wa ma bacdahu wa janaxa annaasu ila muxaalafati dunya ixtasa almuqbiluuna ala alcibaadati bismi suufiya al ah, imam ibnu xaldun rahimahullah mu ne yoonu tariqa maanaam yoonu gaa yi nga xamante ne ñoom ñooy nit ñooñu te moom mooy waa ahlu tasawuf <coughs> musul dañ di yoonu ñi nga xamante ne ñoom ñooy salafu xeet wi maanaam ñi nga xam ne ñooy mag ñu mag ñu baax ñi ci xeet wi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seen ponkal li ko dalee ci saxaaba yi ak taabiina yi ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw seen ginnaaw Ah, mu nekk yoon boo xamante ne yoonu dëgg la di yoonu njub te cosaanam mooy lan cosaanam moom mooy sukk sax ci di jaamu yàlla ak dog dogu jëm ci yàlla subhaanahu wa taala ak dummóoyu ci wëllif li nga xamante ne mooy taar-taaru àdduna yi ak rafetaayam ba pare dëddu li nga xamante ne moom la lu ëpp ci nit ñi di jublu ci bànneex ak alal ak daraja niki noonu seen yoon tamit ba tey mooy euh, wéet maanaam wëlliif mbindeef yi beru di jaamu yàlla subhaanahu wa taala mu ne te lii nga gis nag lii ma la wax nii ne moom mooy yoon waa tasawuf comme niñ ko gisee mooy dafa matale ci saxaaba yi ak ci mag ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi jiitu woon maanaam mooy trois premières générations yi waaye bi nga xamante ne nag ak jublu ci àdduna dafa tasaaroo ci ñaareelu euh, siècle bi ak li nga xamante ne moom moo ci tegu nit ñi nag dem jéng jëm ci wuuteeg euh, Euh, maanaam nit ñooñu maanaam mooy waa ahlu tasawuf jéngi jëm ci wuuteeg àdduna ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy dem di jublu ci yàlla maanaam ñii nga xam ne ñoom lañ tudd te roy saxaaba yi radiyallahu topp seeni yoon ñooñu la tuddee as-suufiya te loolu gisoon nañ ko bi ñuy wax naan baatu tasawuf fan la jóge euh, léegi am na ñoo xamante ne dañoo feeñ ci wàllu tasawuf ba nga xam ne jarul ñuy lim maanaam naan euh, euh, masalan diw ci waa ahlu tasawuf la bokkoon diw ci waa ahlu tasawuf bokkoon ci waa ahlu la bokkoon waxoon nañ ne al imam alxaafis abu nuaym al asbuhaani radiallahu anhu ci xilyatul awliya bi nga xamante ne moom la tudd lu tollook juróom-ñetti téeméer maanaam huit cent personnes yoo xamante ne ñoom la def seen tarjuma maanaam seen biographie dafa leeral maanaam ni ñu bokkee ñoom ñëpp ci waa ahlu tasawuf nga xamante ne xilyatul awliya ñooñu la ci def te mi ngi njëkkee ci ñan ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy saxaaba yu màgg yi alxulafaawul arbaa ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu te ñu bokkoon ci fukk yi nga xam ne ñoom lañu tuddee al mubasharuna bil janna al asharatul mubasharuna bil janna loolu waxoon nañ ko gisoon nañ ko ci euh, jotaay yu njëkk yi ci euh, téere sayiduna salahuddin radiallahu anhu bi nga xamante ne moom moo nekkoon al kanzu fil masaili suufiya euh, gisoon nañ tamit ne ñi nga xamante ne am na ñoo xamante ne jarul daanaka ñuy tudd seen tur ndax siiw gi ñu siiw ci tasaare li nga xamante ne moom mooy tasawuf ak di wax li nga xamante ne mooy seen xam-xam ak di tasaare li nga xamante ne moom mooy seeni maqaama ba pare di melal li nga xamante ne moom mooy seeni xaal moo xam ci seeni wax la moo xam ci seeni jëf la te ñoo ñëpp ñu ñëwoon ginnaaw saxaaba yi radiyallahu anhum ku mel ne Seydina Ali ibn al-Husayn Zeynul Abidin ak doomam mooy Seydina Muhammad al Baqir ak doomam muy Seydina Jaafar as-Sadiq euh, radiyallahu anhum ñii di waa kër yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te seen càllale ci wàllu xam-xamu xadis nekk càllale gi gën a wér bu fekkente ne da ngaa jël kër yonent bi sallallahu comme ni ko imaam as-Suyuti waxee rahimahullah wa ahlul baytil Mustafa jaafaru an abaihi in anhu raawin ma wahan comme niñ ko gisee woon ah, ak ku mel ne Uways al-Qarni radiyallahu an nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi waxoon ne mooy taabi'i bi gën ci taabi'i yi ak ku mel ni Hasan al-Basri ak ku mel ni abu xaazim salamata ibn dinar ak mel ne malik ibn dinar ak mel ne abdul wahid zeyd ak mel ne otbata al gulaam ak mel ne ibrahim ibn adham ak mel ni al fudayl ibn iyad ak doomam ali ibn fudayl ak mel ne daawuda at-taa'i ak mel ni imaam bu mag boobu di sufyaan ath-thawri ak mel ni imaam abu suleymaan ad-daaraani ak doomam ci boppam muy Souleymane ad-Darani ak ku mel ni Ahmad ibn Abil Xawaari ak ku mel ni Zunnun al Misri ak ku mel ni Maaruf al Karaxi ak ku mel ni imam al Junayd radiyallahu anhum radiyallahu anhum ajmain ak ñeneen ak <coughs> nga xam ne daanaka jarul leeral. seenu njàmbaare ak ni nga xamante ne noonu lañ taxawee ci yoonu tasawuf ngir tasaare ko ngir leeral ko ngir toj ko kon suñu jotaay yi nga xamante ne maanaam video yi nga xam ne moom la ñuy nekki di traité ni duñu ci jaar ñii <coughs> daanaka duñu wax ci seeni mbir euh, lu dul xanaa romb seeni tur amaan na amaan na bu dee am na kuñ ci war a wax leeral peut-être mbiram mooy moom Sufyaan as-Sawri nga xam ne moom ci xadis sax la gën a siiwee ak ci fiqh ak ku mel ne Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi radiyallahu anhu nga xam ne moom tamit ci xadis la gën a siiwee ak fiqh ànd ak ne nitu tasawuf la ak ku mel ne al-Fudayl ibn Iyaad nga xamante ne moom ci tasawuf la gën a siiwee waaye nitu tasawuf la euh, ki noonu ah, astaghfirullah maanaam al-Fudayl ibn Iyad ni mu siiwee ci tasawuf waaw kay loolu laa bëggoon wax ni mu siiwee ci tasawuf ni la siiwee ci xadis. Euh, ñii ma tudd ay imam yu mag lañ yoo xamante ne foo dem ci xam boroom xam-xam yi dañ leen di màggal dañuy réyal seeni mbir jox leen gëdd gi nga xam ne dëgg-dëgg moom la ñu amee ngir liggéey bu rafet bi nga xamante ne moom lañ def ci xam-xamu xadis ci xam-xamu fiqh ci xam-xamu tawxid aqida waaye ñu nekk ay imam yoo xamante ne dafa leer naññ ne ñoom ci wàllu tasawuf lañ doon yëngatu. léegi incha allahu taala dañuy tàmbalee ci ñi nga xamante ne ñoom kenn du werante seenu màggaay te moom mooy al aimmatul arbaa ñeenti imam yu mag yooyu nga xamante ne ñoom lañu xam te mbooleem Euh, boroom xam-xam yi ñëw seen ginnaaw daanaka ñëpp si seen mazhab lañu bokk maanaam ci seeni euh, euh, doctrine la ñu bokk ci seen école lañu nekk ci wàllu fiqh ñooñu inchaa allahu taala la ñuy waxtaanee seeni mbir ci wàllu tasawuf kon ñooñu la njëkke <coughs> ngir ne maanaam ngir mënaam mun ñu mën a ubbi bunt bi xàll yoon wi su ko defee ñu leeral mbir yi a al imam abu xanifa an nu'man alayhi min allahi kooku bu ñu xoolee euh, téere mazhab mazhab bi bi nga xam te ne maam téere yi nga xam ne ñoo segg mazhabam dinañ gis ne téere bi ci gën a ràññeeku mooy ad durrul muxtaar bu imam alxaskafi rahimahullah imam alxaskafi ci boppam ci durrul muxtaar boobu euh, ci bi muy ubbi mbir mi di leeral mazhabu imam euh, abu xanifa euh, rahim xamante ne day ànd ak lewet day ànd ak douceur ak di roy ci yoonu ahlu tasawuf kon lii moom la imaam Ashafii wax radiyallahu anhu imaam Ashafii radiyallahu anhu ba tey wax na ne saxibtu suufiya falam astafid minhum si waa xarfay ne euh, am na ci beneen riwaaya mu ne si waa thalaatha kalimaatin qawluhum alwaqtu sayfun in lam taqtaahu qataak wa qawluhum nafsuka in lam tashghalha bil haqqi shaghalatka bil baatil wa qawluhum al adamu isma wax jooju imam as-Suyuti rahimahullahu taala toxal na ko ci ta'yidul haqiqatul aliya maanaam te niki noonu imam uh, Ibn al Jawzi uh, Ibn al Qayyim al Jawziya tamit toxal na ko ci madaariju saalikiina fi manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in imam Shafi rahimahullah nee na damaa ànd ak suufi yi euh, am na ci benn riwaaya d'ailleurs bu wax ne fukki at ànd na ñoom waaye jariñoo wuuma ci ñoom lu dul ñaari kàddu ñaari wax ci beneen riwaaya ñetti wax fi ñu taxaw tuuti balaa ñoo yeggale wax imam Shafi bi ndax lii bu ko waxee bu ñu xoolee wax ju njëkk ji ñi nga xam ne toxol nañ ko ci moom dañuy xam ne jubluwu ci ne dafa perte temps wam parce que imam Shafi rëy na xel rëy xel moo xam ne radiyallahu anhu ak ñaw na ñaw goo xam ne am na fulla goo xamante ne du ànd ak ay nit fukki at gis ne ndekete ànd ak ñoom jariñu ko dara lu dul ñaari mbir wala ñett xa maanaam fii kon dangay xam ne lim ci lim fi jublu mooy wax ji nga xamante ne maanaam mooy eh, limu jariñoo ci ñoom li mu jariñoo ci ñoom lii la jàpp ne xëy na moo ci gën a rëy moom la ci gën a takk mu ne bu njëkk bi mooy wax ji ñuy wax naan waxtu daal comme jaasi soo ko dogut mu dog la temps dafa cher mais day tekki tamit waxtu maanaam waaw lu tasawuf dañ koy wax fii di ci jublu euh, dogal gi nga xam ne moom la yàlla dogal li nga xam ne moom la dogal ci yow ci jamono jooju nga xamante ne yow danga ko war a jàpp nangu ko ce qui fait ni boo ko nangoo noonu nga boobaa da gis dang ciy dogaate waaye sino dogal bi yàlla dogal ci yow boo ko nanguwul it obligé da lay maanaam li mu dogal ci yow jamono jooju da ko war di xam di xam ni lii la yàlla dogal ci man lii la yàlla namm ci man jamono ju ne nga xam la nga fay doxal soo ko nanguwut comme jaasi la mel soo ko jëfandikoo di ci mën a dagge su dee nanguwuloo ko moom ci boppam maanaam euh, boo ko téyee dalay dagg ak wax ji ñuy wax naan sa bakkan soo ko soxlaalul soo ko préoccupé wul ci dëgg moom daf lay soxlaal maanaam dalay préoccupé ci caaxaan ak beneen bi ci des moom mooy ñàkk moom ak mucc la boo demee ba nga xam te ne jàpp nga ne yow nekkatoo loolu day tax nga daal di mën a mucc comme li waykat bi waxoon euh, nitu tasawuf bi ida qulta ma aznabtu qaalat mujibatun wujuduka dambun laa yuqaasu bihi dambu su fekkente ne danga taxaw ne man musuma bàkkaar parce que xool nga sa bopp gis ne yow daal defoo musoo def bàkkaar musoo mooy yàlla dina am ci sa lisaanu xaal ku lay wax ak yow ne la le fait nga jàppe sa bopp comme ku exister koo xam ne dangaa taxaw te jàppoo ne yàlla moo nekk di def ci yow ak di soppandiku ci yow nu mu ko neexee le simple fait que nga jàppe sa bopp noonu yow ku exister indépendamment noonu ba naan man musuma def lu bon musuma def bàkkaar nekk googu noonu nga sentir sa bopp bàkkaar la boo xamante ne mëneefu koo gam-gam leeg beneen bàkkaar dégg kon wax jooju wax ju mata bàyyi xel la incha allah léegi ci al aimatul arbaa muy ñeenti imam yi yu màgg yi mu des al imam ahmad ibnu hambal ci ñoom rahimahullah moom itam nekk gi mu nekk bokk ci waa ahlu tasawuf dafa bokk ci li nga xamante ne dafa siiw ba jéggi dayo amul kenn ci ñoom ñeenti imam yi xamante ne koo xamante ne ay waxam lu ñu toxal ci moom ay wax ci lu jëm ci tasawuf ak di ko tagg ak di wane ni moom ci ñooñu la bokk ak di wax wax yi nga xamante ne moom la waa ahlu tasawuf di wax ak ay doxalinam amul kenn ci ñoom ku koo xamante ne euh, dafa gën a bari luñ koy tudd wala bokk lu mu siiw que imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah daanaka téere waa ahlu tasawuf yi daanaka téere yépp dañuy faral di indi ay waxam def ko référence waaye bu ñu demee ci waa mazhabam ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo def euh, tarjumam wala boog ñoom ñoo gën a xam itam euh, lu deme nekke ci tabaqaatul xanaabila bu alqaadi alxuseyn muhammad ibn abi yaala rahimahullah euh, moom toxal na ci jeexitalu jukki bu mujj bi maanaam ñaareelu jukki ci téereem boobu muy tabaqatul la toxal na ci euh, benn muqaddima boo xamante ne euh, al imaam abu muhammad ibnu tamim alhambali rahimahullahu taala moo ko defoon ci di wane aqida maanaam pas-pasu al imaam ahmad ibnu hambal rahimahullah ak di leeral li nga xam ne moom mooy cosaan maanaam usulu mazhabam ak naan waayam ci wàllu xaqiqa moom imam ahmad ibn hanbal rahimahullahu taala kon mu daal di wax ne moom imam ahmad ibn hanbal radiallahu anhu dañ koo laajoon mu ne waqad su'ila al imam ay al imam ahmad an al murid qaala an yakuna maa allahi kama yurid wa an yatruka kulla ma yurid lima yurid mu ne laaj nañu al imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ne ko lan mooy ab taalube maanaam ab murid taalube mu ne moom imam ahmad radiallahu anhu mu ne mooy an na mooy mu nekk moom taalube bi ma allahi di ànd ak yàlla kama yurid kem ni ko yàlla namme lépp day def rek comme ni yàlla namme mbir mi wa an yatruka te itam mu bàyyi kulla ma yurid lépp loo xamante ne nam na ko moom jaam bi li ma yurid ñeel la nga xam ne moom la namm te mooy yàlla maanaam mu bàyyi lépp yàlla moom lépp bëgg bëgg mu amul leneen yàlla mooy objectif am point final lii mooy taalibe te xam ngeen ni expression ay murid taalibeeg yooyu loolu ku ne xam na ni waa ahlu tasawuf ñoo koy wax mu teg ci ne wa al imaam Ahmad wa kaana suufiya wa yukrimuhum mu imaam Ahmad ibn Hanbal nekkoon na koo xamante ne daf daan màggal lool waa ahlu tasawuf te def leen daan teral. niki noonu al imaam Ibrahim al Qalanisi rahimahullahu ta'ala. toxal na jële ci imam ahmad ibn hanbal rahimahullah mu ne laa aalamu aqwaman afdalu minhum xawma ay nit ñu leen gën ñoom waa ahlu tasawuf te loolu boo demee ci al furuu bu al imaam ibnu muflih al maqdisi al hanbali rahimahullahu taala toxal na wax jooju daanaka loolu doy na ci ñu wax maanaam li aju ci wàllu imam ahmad ibn hanbal rahimahullah ndax buñ ci doon toxal comme niñ ko waxe moom daanaka foo dem ci téere waa ahlu tasawuf yi dañ maanaam dafa dañ koy tudd maanaam comme en tant que entité comme niñ koy tuddee ci borom xam-xamu xadis yi comme niñ koy tuddee ci borom xam-xamu fiq yi rahimahullahu taala wa radiya anhu léegi ñu ñëw ci beneen imaam ngir mu gën a gaaw muy al imaam Sufyaan ibn Saïd ath-Thawri rahimahullahu taala moom al imaam ibn al Qayyim rahimahullah toxal na ci madaariju saalikiin ne daf daan wax naan a'azzul xalqi xamsatu anfus aalimun zaahid wa faqihun suufi wa ganiyun mutawaadi'a wa faqirun shaakir wa sharifun sunni al imaam Sufyaan ibn Saïd al-Thawri rahimahullahu taala dafa ni juróomi nit ñoo ñu gën a tedd ci nit ñi mbindeef yëpp juróomi nit ñoo ci gën a tedd ñoo ci ëpp notoriété ñoo ci gën a notable mooy ku njëkk ki mooy aalimun zahid mooy boroom xam-xam boo xam ne dafa dëddu àdduna ñaareel bi mooy faqihun suufi yu mooy faqih boroom xam-xam fiq boo xam ne suufi la ak xaniyun mutawaadaa koo xamante ne borom alal la ku woomal la waaye dafa wàcce boppam dafa dafa euh, am humilité humble modeste ak faqirun shakir mooy koo xamante ne dafa ñàkk gaa waaye nag day sant yàlla foo ko fekk mu ngi gërëm yàlla di sant yàlla ak sharifun sunni mooy sharif nit ku tedd koo xamante ne askan bu tedd la yor te terewul maanaam mu ba pare nag mu nekk nit koo xamante ne ku taqoo ak sunna la yii ñoom ñooy nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a tedd ah, al imam Sufyan ath-Thawri rahimahullah daanaka jar woon ñu koy tudd waaye comme moom liñ ko xamee ci waa ahlu tasawuf waa ahlu tasawuf di ko puukarewoo di ko rëyal lool di ko màggal mu nekk seen imam niki noonu euh, noonu la nekkee imaam ci wàllu xadis euh, boo demee ci saxiix yi ci sunan yi ay xadisam ñi ngi ko fay solo ni ki noonu noonu la nekkee ci imam ci wàllu fiqh amoon na mazhab as-sawriya nga xamante ne mazhab bu siiwoon la boo xamante ne dem na ba euh, juróomeelu euh, euh, siècle bi juróomeelu siècle bi ci gàddaay ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi demoon na ba jamono jooju ginnaaw gi ci la raaf alxaafiz ibnu xajar alxaytami rahimahullah ci alfatawa alxadisiya nee na Sufyaan ath-Thawri rahimahullah nee na nii lawlaa Abu Hashim as-Suufi maa ariftu daqiq daqiq riyaa budul woon Abu Hashim as-Suufi maanaam suufi bu mag boobu nga xamante ne moom sëriñam la woon maanaam mm, tàggat na ko ci wàllu googu nee na budul woon moom ni mu ma tàggate noonu konontoon duma xam sew-sew yi nekk ci ngistal amma al imaam Ibnul Mubaarak rahimahullah borom kitaabu zuhdi borom maanaam imaam ibnul Mubaarak al marwazi rahimahullah abdullah ibnul Mubaarak moom tamit ni mu nekkee imaam ci fiq ni la nekkee imaam ci xadis ni la nekkee imaam ci tasawuf moom daf doon wax ci mbokkam moomu al-Fudayl ibn Iyaad rahimahullah nga xam ne dañ ko gën a xam moom plutôt ci xadiis ak ci tasawuf nga xam ne da daan am ànd ak imaam Ahmad ibn euh, imam abu xanifat an nu'man alay alal jamii ar rahmatu min allahi war ridwan moom dafa daan wax naan maa baqiya ala zahri al ardi afdalu min al min al fudayl ibn iyad maanaam abdullah ibn mubarak rahimahullah dafa daan wax naan ci kaw suuf desu fi kenn ku gën al fudayl ibn iyad rahimahullah al fudayl ibn iyad moom wax tamit déglul li mu wax ci moom wa rabbi hadha al bayt maa ra'at aynaaya misla ibn al mubaarak waat naa ci boroom kaaba gi ne sama ñaari bët yi musul gis ku mel ni abdullah ibn al mubaarak euh, d'ailleurs euh, bokk na ci ñu njëkk moom mook ñoom ay imaamu malik ñoom ñoo bokk ay jamono dégg nga ak Fudayl ibn Iyad bi imaam Fudayl ibn Iyad da daan ànd ak imaam Abu Hanifa rahmaallah comme ni ñu ko waxee léegi euh, Abdullah ibnul Mubaarak rahimahullah ci wàllu tasawuf dafay mel ni boo demee ci waa tasawuf dafay mel ni foofu rek siiw boo demee ci waa xadiis yi ak fuqahaa yi dafay mel ni foofu rek la siiw bokk na ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo njëkk bind téere xadiis ba pare toftale ko ci ay bunt comme ni ko imaam Maalik defee woon ci Muwatta ñoom imaam Ibnu Jurayj et cetera ak Ma'mar ibnu Rashid et cetera rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne moom la ko imaam as-Suyuuti rahimahullahu taala waxe wa awwalul jaami'i lil abwaabi jamaatun fi l asri zuqtiraabi kabnu jurayjin wa hushaymin malikin wa mamarun wa waladul mubaariki maanaam euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk dajale xadis toftal leen ci ay bunt ñoom mbooloo lañ boo xamante ne ñoom dañoo jegewantoo jamono ji ñu nekkoon maanaam ñoom ñëpp daanaka ñoo bokk jamono jiñ ko bindee sax daanaka ndax ñoo bokkoon jamono dégg nga mu ne Kabni Jurayj comme Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj ci Makka wa Hushaym Hushaym ah ca Waasit ah Hushaym ibn Bashir Bashir ca Waasit ah al Waasiti ah Malik mooy Malik ibn Anas. ca madinatul munawwara ala saakin afdalu salatu wasalaam wa Maamar muy mamar ibn Rashid ca Yaman wa waladul Mubaarak mooy Abdullah ibn Mubaarak al-Marwazi ca Marwa. kon ñii ñoom ñoo njëkk bind téere ci gi te boo leen xoole ñoom ñëpp ay boroomi tasawuf lañu. am yenn wax yu ñaaw yi nga xamante ne moom la ñu déggoon al imam al Izz ibn Abdussalam maanaam ñaaw njort ak wax joo xamante ne maanaam mooy du du du du wax ju ñaaw ci saaga ak yooyu maa daal mais daal mooy di luy wane ne daal euh, moom daal gëmut maanaam ak màggaayam loolu nag li nga xamante ne moom lay euh, euh, moom lay moom lañ toxal jële ko ci maanaam maanaam ñii ñëpp muy seyd eh, eh, eh, ta Seydi Ibn ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh al imam as-Suyuti rahmatullahi alayhi ñoom ñëpp li ñu wax maanaam ak imam al-Yafi'i moom tamit niki noonu moom itam maanaam défendre na maanaam wane na ne euh, wax jooju nga xam ne moom la ñu toxal ci saydi euh, sultaanul ulama Izzuddin ibn Abdissalaam rahimahullah maanaam wax jooju bokkul ak li nga xamante ne dëgg-dëgg moom mooy li mu mujjee jàpp ci saydi Muhyiddin ibn Arabi radiyallahu anhu loolu tamit wax jooju al imaam ash-Sha'rani tamit indi na ko ci at-Tabaqaat fi muy waxee naan maanaam wax jooju lañu euh, taamu indi ngir mu tënk yeneen wax yépp moom dafa ne wa kaana cheikhu azuddin ibnu abdusalaam cheikh al islaami bi misrat almahruusa yaxutu alayhi kathiran fa lama saxiba cheikh abalxasan alchaazili radiyallahu anhu wa arifa axwaal alqawm saara yutarjimuhu bilwilaayati wal irfaani wal qutbi Euh, Cheikh Azuddin Ibn Abdusalaam nga xam ne moom mooy cheikhul islam maanaam ca Misra bi nga xamante ne maanaam mm, bu borom aar la moom daf daan ndeysaan wax lu baree bari lu ñaaw ci ki nga xamante ne maanaam moom mooy euh, Seydi Muhyiddin Ibn Arabi radiyallahu anhu waaye ba mu àndee ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Abul Hasan Ashadili radiyallahu ba xam dëgg dëgg xaalu nitu yàlla yi nag maanaam parce que avant kon xamul woon xaalu nitu yàlla yi ginnaaw gi li ci dugg ci tariqa tariqa yi maanaam comme niñ ko gisee euh, jël euh, Sahrawardiya euh, niki noonu jël na tamit kon tariqa al imam Abul Hasan ash-Shazili radiyallahu anhu maanaam nekk Shaziliya ci la mujjee nag buy def buy tudd imam al imam Ibn Arabi radiyallahu anhu Cheikhul Akbar da gis mu koy melale ci wilaya. maanaam ak ne la di ko melale ci maanaam ne moom kat aarif billah la niki noonu di ko melale ci ne moom mooy xutbu zaman kon loolu maanaam tamit day wane maanaam li nga xam te ne eh, ne mm, maanaam luy leeral ci wàllu googu pour lënt lënt bañ am wallahu taala alam ba tey ci mbir moomu ñu continuer di ñëw di toxal ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, akabirul maanaam euh, ulama rahmatullah alayhim maanaam ponkali borom xam-xam yi nga xamante ne ñoom lañu xam ci suñu diini ji te ñu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoom seenu dugg ci tasawuf ñoom ci seen bopp leeral nañ ko Euh, donte dañ leen a gën dañoo gën a siiw ci maanaam ci yeneen i ci ci yeneen i mbir bu donc jarul ñuy tudd ñi nga xamante ne ku mel ne al imam ibnu ataillah Iskandari yi nga xamante ni moom xam-xamu maalikee yi maanaam càllale yi maalikee yi day dafa jaar ci moom waaye te terewut maanaam jarul ñuy leeral moom maanaam li nga xam ne moom mooy ay mbiram ndax nekk gi leer gi mu leer ci ne maanaam tariqatu achaziliya tey bu bu bu siiwee xam-xamam ñu mën koo tasaare et cetera ak yu mel noonu moom mii moom moo tax. léegi euh, al imaam an-Nawawi Muhyiddin euh, euh, an-Nawawi rahimahullah nga xamante ne moom mooy ki sharh saxiix imaam muslim rahimahullah mooy al minhaj sharh saxiix muslim ibn hajjaj moom. boo ko xoolee da ngay gis ne am na ay téere yoo xamante ne daf koo bind ci tasawuf am na sax téere boo xamante ne mi ngi tudd maqaasidu tasawuf maanaam mooy objectifu tasawuf da ngay gis moom ab téere la boo xamante ne daf koo bind ci loolu boo xoolee téere bu mel ne bustaanul aarifin tamit da ngay gis ne maanaam mooy jardin wu aarif billahi xam nga ni kooku ci tasawuf la ko bind xataa boo xoolee téere bu mel ni riyaadu saalihin ah Euh, mooy le jardin des vertueux maanaam toolu ñi nga xamante ne euh, euh, mooy ñu nit ñu sell ñi kooku tamit da ngay gis ne lan ci tasawuf la ko la ko bind maanaam ci jikkoy waa tasawuf mais indi ko ci côté ay xadis léegi moom imam an-Nawawi rahimahullahu taala moom ci boppam leeral na ci bi muy ci njaalbeen bi muy sharh Sahih Muslim ci muqaddima bi ne moom kat dafa jël tariqa maanaam tariqa nitu yàlla yi maanaam tariqal qawmi noonu la ko tudde tariqa nitu yàlla yi ci sëriñam bi nga xam ne moom la ñuy wax ash-Shaykh Yaasin ibnu Yuusuf az-Zarkashi kon loolu mbir la moo xamante ni mu leer naññ la ci ne moom ci boppam maanaam eh, maanaam maanaam suufi la woon nitu tasawuf la euh, ñu jàll ci beneen imam boo xamante ne moom mooy al euh, imaam az-Zahabi maanaam euh, te euh, wala boog xataa euh, comme dañ doon wax ci jotaay maanaam ci vidéo bi weesu ci al-Izz ibn Abdissalaam léegi nañu xool maanaam al imaam ibn Abdissalaam li nga xamante ne moom moom ak al imaam ibn Daqiqul Iid ak al xaafiz al Munziri menn yaa ngi dégg alxaafis almunziri borom tarxibu tarxib moom moom et cetera moom ak ibnul xaajib al imam ibnul euh, bi moom la euh, Cheikh Khalil retravaillé euh, ak al imam ibnu Salah ak ak ak imam ibnu ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah alayhim ñoom dañoo nekkoon ñoo xam ne ay taalibé yi kan lañ al Cheikh Abul Hasan al Chazili dañ daan toog ci jotaayam te loolu al imaam az-Zabidi moom ci boppam moo ko nettali maanaam ci téere bu mu ci téere bi nga xamante ne moom mooy charxu zabidi ala xisbul baxri ala ala xisbul barri xam nga xisbul barri euh, dafa am xisbul baxri kooku tiijaan yi xam nañ ko bu baax euh, mu am tamit téere bu ñuy wax xisbul baxri maanaam xisbul baxri nekk Euh, euh, maanaam bi xisbul baxri amee xisbul barri tamit dafa am maanaam yooyu yëpp ay ñaan la yoo xamante ne yenent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko joxoon Seydi Abul Hasan Ash-Shazili radiyallahu anhu léegi euh, al imam az-Zabidi Murtada az-Zabidi rahimahullah mooy borom Taajul Arus moom moo bind Ithaaful Muttaqina moom ci sharh bi mu sharha Euh, no itxaafu saadatul muttaqina euh, ci charx bi mu charx ihya ulumuddin bu imam al-Ghazali rahmatullahi alayhi et cetera moom ci boppam moom mooy ki nga xamante ne moom moo bind maanaam moom moo wax loolu ci charx euh, bi mu charx xisbul barr bu al imam ash-Shazili rahimahullah mu ne wa mimman kaana yaxduru majlisahu al-Izz ibn Abdissalaam wa ibn Daqiq al-Iid wa naahiika bihimaa wal xaafiz al-Munziri wabnu xaajib wabnu salaax wabnu asfuur wa xayruhum bil kaamiliyati min al qaahira kon maanaam ñi ñëpp kon moom mooy mu ne ñi bokk na ci ñi daan toog ci jotaayam muy al izz ibnu abdusalaam ak al imaam ibnu daqiqul ayd mu ne te ñaar ñii ñoo màgg way ñii rek doy neen maanaam ñaari ngënk yi rek doyoon neen waaw al imaam ibnu daqiqul ayd tamit xam nañ ko waaw ak alxaafis al munziri ak al imam ibnu alxaajib ak al imam ibnu salax ak ibnu asfur ak ñeneen ñoom daan nañ nekk ci alkaamiliya fële ci alqaahira mooy teer bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom euh, ñoo sol maanaam ñooy nekk ñi nga xamante ne tamit ba tey ay ponkal lañ ay ngënk lañ mooy al cheikh al imam az-zahabi rahimahullah moom ci boppam te imam az-Zahabi tamit kenn du laaj mooy kana mooy borom kab al kabair mooy borom eh, eh, eh, téere bi ci des nu mu tudd Siyar A'lamun Nubala ak et cetera donc moom ci boppam nee na ci Siyar A'lamun Nubala moom ci boppam moo ko nettali de mu ne albasani xiraqu tasawuf cheikhuna al muhaddis az-zahid Diyaa'uddin Isa ibn Yahya al ansaari bil qaahira wa qaala albasaniha alcheikh shihabuddin alsahrawardi bi makkata an ammihi abi najib rahmatullah aleyhi aljamia mu ne ah, ki nga xamante ne moo ma solal yére tasawuf maanaam ki nga xam ne man ba may dem di dugg ci tasawuf ci moom laa dem moom laa jaar jël tariqa mooy suñu sëriñ boroom xam-xamu xadis bu mag boobu mooy boroom ki dëddu àdduna ku rëy kooku mooy Diyaauddin Isa ibn Yahya al Ansari cek al Qahira Caire la ma ko joxe woon. kooku tamit moom ki ma ko jox euh, moom mu ne bo ki ma ko ki ma ki ma ki ma jox tariqa man muy Cheikh Shihabuddin as-Sahrawardi ca Makka moom mu jëlee ko ci bàyyi taxam ah mooy al imaam Abu Najib as-Sahrawardi rahimallahu al-jamii wa radiyallahu anhum am na ñeneen ñoo xamante ne seenu dugg ci tasawuf tamit dafa leer naññ te ñooñu noonu nañ ci maanaam eh, al imam as-Saxaawi ci al-Maqaasidul Xasana rahmatullah alayhi tudd na mbooloo ci ñoo xamante ne moom laataa muy wax ne man ci sama bopp. parce que al imam as-Saxaawi boo ko xamul eh, moom mooy boroom xam-xam bu mag boobu nga xam ne moo bind eh, al-Fathul Mughis mi mi sharxa alfiyat alxaafiz alfiyat fi lxadis bu alxaafiz al iraqi rahmatullah alayhi al uh, imam assaxaawi rahimahullah moom rek lañ mënoon compareel ak imam assuyuti ci jamonom moom mooy taalibi alxaafiz ibnu xajar rahimahullah bi ko gënoon jege maanaam ci xam-xam maanaam mënef na koo wax moom nag imam assaxaawi kon nee na moom ci boppam maanaam ci almaqasidul xasana mu ne man ci sama bopp jël naa ah, sol jël naa dugg naa ci tariqa yi tasawuf waaye mu tudd ñeneen ñoo xamante ne ñoom ñëpp dugg nañ ci tariqa yi mu tudd leen mu ne mu waxum mu leen di lim mu ne waxum ad-Dimyaati wa Zahabi wal Hukaari wa Abi Xayaan wal Alaa'i wal Maxlataay wal Iraaqi wa Ibnul Mulaqin wal an wal wal anbaasi wal burhaan al xalabi wabnu nasir daan ne wa xayruhum ak ñeneen maanaam euh, mooy ad dimyaati al xaafis ad boo xoolee euh, moom ak az-zahabi imam az-zahabi xam nga ko al hukkaari ak imam abu xayaan al andalusi maanaam eh, mooy borom. baxrul muxiit borom tafsir bu rëy bi ak imam al-Alaa'i Salaahuddin al-Alaa'i rahimahullah moom tamit mooy borom xam bu màgg boobu ak Muxlataaya ñoom ñii ak al-Xaafiz al-Iraaqi nga xam ne moom doy na sëkk ci ñu wax mooy kan moom mooy sëriñu al-Xaafiz Ibnu Hajar ak ak imam al Ibnul Mulaqin moom mooy borom Badrul Munir et cetera ak imam al-Ambaasi ak imam al-Burhaan al-Xalabi. yaa ngi dégg borom siira boobu ñu si bu si boobu siiratul xalab ya ak ibnu nasir ak ñeneen ak ñeneen rahmatullahi ala Euh, jamian euh, léegi alxaafis al iraqi ci boppam moom euh, ci boppam alxaafis ibn xajar rahimahullah bi nga xam ne moom mooy taalibeem bi gën a mag d'ailleurs alxaafis ibn xajar rahimahullah moom ci boppam nee na moom moom alxaafis al iraqi rahimahullah bi muy génn àdduna dañ ko laaj kañ moo la doon mu ne xanaa al xaafis Ahmad ibn Hajar al Asqalaani moo ma doon rahimahullah ñu ne ko tegu ci kan mu ne xanaa sama doom Abu Zura doom Abu Zura al Iraqi rahimahullah mu ne moom nag euh, al xaafis ibn Hajar rahimahullah ci ad-Durarul Kaamina fii a'yaanil mi'ati saamina maanaam nga xamante ne maanaam téere bu am solo boobu dafa ni labisa al xaafisul iraqi al xirqata ala yadi majduddin at-tabari maanaam alxaafis al iraqi ci tasawuf bi muy jébbalu ci yoonu tasawuf mi ngi koy defee ci loxol kan majduddin at-tabari rahimahullah niki noonu mu daal di wax wala bisaha aydan min muhammad ibn ataillah abul barakat askandari ashazili mu ne waaye ba tey tamit sol na jël yoonu tasawuf ci Muhammad ibnu Ataillah nga xam ne moom mooy abul barakaat as al iskandari ash-Shazili radiyallahu taala anil jamii euh, kon maanaam bu ñu xoolee dañuy gis ne maanaam kon tasawuf ponkal yu mag yi yëpp yëpp maanaam dañ koo jël euh, imam as-Suyuti moom rahimahullahu taala daanaka jarta tudd parce que moom ci boppam moom bind na kon téere bi ñu tudd léegi bi ñu tuddoon mooy tanbihul rab yi fii at ibnu arabi bind na téere boo xamante ne ci tasawuf ba tey la ko bind moom complètement pour défendre yoonu euh, tasawuf ak xam-xamu tasawuf ak yoonu euh, tariqat chazilier mu tuddee ko ta'yidul haqiqatil aliya wa tashyidu tariqat achaziliya maanaam mooy di ta'yid mooy jàppale dëgëral xaqiqa al xaqiqa yi nga xam ne al aliya yu kawe yi la mooy xam-xam xaqiqa bu kawe bi ak wa tashyid ak di tashyid mooy di dëgëral di mm, euh, euh, waaw bétonné waaw dëgëral ak tariqa yoon a Chazili bi Chaziliya am na yeneen ak yeneen i xeeti téere ak yeneen i wax yoo xamante ne daanaka jarul tudd ndax imam as-Suyuti rahimahullah euh, noonu lañ ko xamee woon nañ ko noonu al imam Ibn Salah rahimahullah abu amr ibn salah na mi nga xamante ne moom mooy borom muqaddima bu rëy boobu ci ulumul hadis ci xam-xamu hadis mooy référence bi nga xam ne moom la alxaafiz al iraqi retravaillé def ko way way ko mooy alfiyam bi euh, niki noonu alxaafiz as-suyuti rahimahullah moom la jël way ko donc muy téere yi nga xamante ne mën nañ ni jamono jii nii nii moom mooy liggéey bi nga xam ne moom moom moo moo ndar képp xam-xamu hadis euh, al imam ibn salah boobu Euh, rahimahullah abu amr ibn salah rahimahullah moom ci boppam al imam as-suyuti rahimahullah toxal na ci ta'yidul haqiqat al aliya wa tashdid tariqat ash-shaziliya euh, càllale moom ci boppam bi mu wax ne moom mooy càllaleem ci yoonu tasawuf ba ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw ci keneen moom mooy cheikhul islam zakaria al ansari rahimahullah kooku moom daanaka xanaa jarul woon ñu koy tudd waaye rek ndax xam